أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu tey suñ suñ bind fanweer ak juróom ci firib téere Laxdari ñu tolloon ci wàllu réegalu jigéen ñu indi tey ba léegi ay masala yoo xamante ni du mën ki am reegal wala mbërëg mu xam ko wala ki am deretu wasin du mën ñàkk mu xam ko ndax dafa am solo lool lool ci moom loolu moo tax mu war koy boole ci suñu bind bi yooyu moom mooy masala moom mooy ki am mbërëg ki nga xamante ni mbërëgam dafa ñëw te fekk waxtu julli ci la ñëw wala ki nga xamante ni mbërëgam dafa jeex te fekk ci waxtu julli la kooku nan lay def est ce que julli yooyu daf koy julli wala daf koy fay wala wala du ko julli julli yooyu daf koy wàcc tey loolu la ñuy ñëw tey pour jàngale ko ci suñu bind yi incha allahu rabbi ñu tàmbalee ci bu njëkk bi moom mooy ki nga xamante ni amoon na mbërëgam mbërëgam daa di laab bi mbërëg bi di laab nag dafa fekk bu njëkk fenku fajar la kooku moom dafa ñëw daal di yeewu bi mu yeewoo lu njëkk fajar di fenq la yeewu bi mu yeewoo daal di fekk mbërëgam jeex na soo kooku dafay xool diggante fi mu yeewoo ak fi fajar di fenqee ba xam nañ ne fay julli ñeenti rakka su fekkee gis na ne diggante bi mën na fay sangu daal di julli daal fi julli ba am fi ñeenti rakka soo kat dañ naan ko yow kat sa nga ci waxtu timis ak gee kon timisu démb bi ak ak gee bi su fekkee nag bi mu yeewoo xool na mu ni kat man fii ak fajar di fenk ñetti rakan laa fi mën a julli wala ñaari rakan wala benn rakan wala laa fi mën a julli soo dañu am kon yow ci waxtu julli gee bi ci ci ci nga laab kon julli timis moom wàcc na la julli gee bi rek moom ngay julli dégg nga ñun bu yeewoo lu njëkk fajar mu laab lu njëkk fajar mu gis ni mën na fee julli ñeenti raaka soobaa kat day julli timis ak gee bi yépp day julli su fekkee ni mënu fee am ñeenti raaka ñetti raaka wala ñaar wala benn daf mën a am su boobaa kat julli gee bi kase lay julli julli timis ki daf koy wàcc ndax waxtu mu génn su fekkee nag bi muy laab bi mbërëgam jeexee bi bi mu laabee mbërëgam arrêté mu mu xool diggante foofu ak fi jant bi di soowee mu xool mu gis ni kat mën na fi am juróomi rakkaa soobaa dañ naan ko yow kat laab nga ci waxtu tisbaar ak taxusaan kon dangay julli tisbaar ak taxusaan yépp su fekkee nag bi mu xoolee gis na ni moom ñeenti rakkaa la fi mën a am wala ñett wala ñaar wala benn soo ko dañ yow kat laab nga ci waxtu tàkkusaan kon julli tisbaar bi wàcc na la julli tàkkusaan bi rek su fekkee dafa laab lu njëkk jant bi di sox mu gis ni fee jant bi sox mën na fee am bu fi sangoo ba pare mën na fee am juróomi raakaan bu fi sangoo ba pare soo tisbaar dangay sangoo ba pare daay julli tisbaar tàkkusaan bi su fekkee gis na ni bu fi sangoo ba pare ñeenti rakaa la fi mën a am wala ñett wala benn wala ñaar loolu la fi mën soo dañ naan kon julli tàkkusaan waaye tisbaar moom wàcc na la ndax waxtoom génn na su fekkee ne julli suba la moom julleegul suba bi bi bi bi mu laabee gis na ni balaa fajar ah, balaa jën bee so mën na fee julli benn raka bu sangoo ba pare suba bu sangoo ba pare suba daan kon kon yow julli suba suba kon war na suba bi julli hmm. su fekkee nag mënu fee am lu benn lu tolloog raka ko fee am to dañoo kon suba gi rod na la suba gi wàcc na la suba doo ko julli kon kon ki xam te ne moom moo am moom moo laab bu njëkk jant bi di fenk te fekk ni moom mën mën naa julli lu toll ak benn raka day julli suba su su fekkee mënta julli lu toll ak suba gi daf koy wàcc kon naa kon yow mi nga xamante ni yaa am bërëb déglu lii bu baax a baax nga topp ko dina la dimbali bu baax a baax ci sa sa wàllu julli saa julli jotee danga koo war a julli ci waxtu bi waroo koo yéexee na boo ko yéexee ba waxtu bi génn dangay am bàkkaar rawatina boo ko yéexee ba ci waxtu daruri bi ñu bëgg nga benn téere bi mu ñëwal ci koo xamante jigéen boo xam tey julli dafa jot julliwul ba mbërëgam ñëw nu muy def mu ni su fekkee kii moom dafa am mbërëg mu am may mbërëg mu daal di gis ni kat amaana ci fajar mu daal di gis balaa fajar fenk fii fajar di fenk mën mën na fee julli lu tolloog ñeenti rakka soobaa kat dañ naan ko ah soobaa yow kat rod na la ngay fay julli julli euh, julli timis gee julli timis bu démb bi ak julli gee bi yëpp ñaar yëpp rod na la doo ko fay julli woon du woon démb timis julli woon démb gee tey bi mu yeew bi mu nelawee ba yow fajar rek naka julli ko te mbërëgam ñëw na te xool na ni kat feeg di fenk mën na fee julli ñeenti raka soit islam danaan ko da am nga bàkkaar benn ñaareel bi fay julli timis ak gee dalay wàcc dégg nga su fekkee nag moom xool na gis na ni kat mën ñetti raka la fi mën walla ñaar walla benn islam daan ko ba léegi am nga bàkkaar waaye fay julli gee bi rod na la doo ko fay waaye julli julli timis moom bu sa mbërëg jeexee danga koy fay du tee nag danga am bàkkaar bi yow nga jégalu sa borom li ki noonu tamit su fekkee dafay yéexee julli tisbaar ak takkusaan war na julli yéexee leen julli yéexee ba jant bi di waaje so bu jant bi di waaje so rek mbërëgam daal di agsi bi mbërëgam agsee mu daal di xool mu daal di gis ni kat moom balaa jant bee so mënoon na fee julli juróomi ràkka so islam daan ko am nga bàkkaar si yéexee julli bi waaye kat fay tisbaar ak takusaan wàcc na mbërëg bi jeexee doo fay ndax dangaa seen waxtu su fekkee noonu dafa gis ni kat mën na fee julli ñeenti raka ba ñetti raka ba ñaari raka ba benn raka islaam ko am nga bàkkaar benn waaye fay te julli takusaan bi wàcc na mbërëg bi jeexee ko fay waaye julli tisbaar bi moom moom fekkoon nga laab moom moom bu mbërëg bi jeexee danga koy fay préparé bu mbërëg bi jeexee nga fay julli tisbaar bi su fekkee nag moom dafa woon a julli suba julliwul suba julliwul ba jant bi di fenk jant bi di fenk mbërëg bi mbërëg bi daal di agsi mbërëg agsi mu xool ne kat moom kat fii kat mënoon na fay am benn raka noonu na fay julli benn raka soo dañ naan ko julli suba gi wàcc naa waaye du tey da am bakkaar su fekkee gis nañ kat mënu fay julli benn rakkaat fa jant fi fenk mënu fay julli benn rakkaat ñun gi su ah, suba julli nga koy fay su mbërëg bi jeexee fay julli suba ndax julli suba na nga laab kon bu njëkk bi bu njëkk jant bi di fenk mu xool ni soo baa kon ci timis géey yëpp dañuy rot su fekkee mënu mënu fee am mënu fee am ñeenti raka ñett la fi mën a am wala benn walla ñaar soo baakat julli géey gi daf koy rot bu mbërëg bi jeexee mu fay julli timis lu njëkk jant bi di so su fekkee gis na ni kat moom mën na fee am juróomi raka so dañ koy wàcc su fekkee mënu fee am juróomi raka ñeenti la fi mën a wala ñett wala ñaar wala benn so waa dañ naan kat fay julli taxu saam dalay wàcc waaye julli timis julli tisbaar bi moom mbërëg bi jeexee dañ koy fay su fekkee lu jant bi di fenk la mu gis ni kat julli suba gi mënu fay am benn rakkaam soo dañoo ko fay julli suba gi wàcc na la su fekkee euh, mu gis kat mën na fay am benn su mu ne am benn rakkaam julli suba gi wàcc na ko su fekkee mënu fay am benn rakkaam su waa ko dañ naan ko julli suba su mbërëg bi jàllee danga koy fay jàppal loolu incha allah rabbi ba beneen yoon lii moom am na solo bu baax a baax ko déglu dégluwaat ko ne la amal njëriñ bu baax a baax ci sa diine ci wàllu julli